alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naa duñ sante yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu mun asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu àggale fi ñu yemoon ci dëkkoon nañu mu gisee ci téere al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah bi Bulughul Maram min adillatil ahkam ñu woon ba tey comme ni ko sëñ waxee day jume bunt bu njëkk bi muy baabul miyaa bunt bi nga xamante ne nii moo nekk ci kitaabu tahaara baabul miyaa buntu téere laat waaye buntu ndox gisoon nañu premier xadiis muy xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu ñu doon wax ci géej gi gisoon nañ masala yi tamit dañu ngi woon ci numéro deux bi muy xadiis Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ak bu Abi Imam al-Bahili tuwaa bi ak bu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ridwanullahi alayhim kon su ñu yemoon ci masala yi buñ fàttale ko woon ñu ngi woon ci numéro sept bi ci lañ jeexale woon mooy fi ñu doon waxe ci mantuq jeexaloon nañ kii boobu ndax dañ ne woon ci résumé xadiis boobu mooy numéro deux bi trois bi ak quatre bi waxoon nañ ne dix masala lañ ci jànge woon bii weesu gisoon nañu sept yi lenn rek lañ ci fàtte woon euh, leeral mooy ci numéro six bi euh, non numéro cinq bi question cinq bi masala boobu dañ doon dañ ne woon est-ce ndox rek moo mën a ci lañ mën a dindee sobe wala déet wala est leneen loo xamante ni leneen la lulul ndox mën naa jël place ndox gisoon nañ ne euh, ñu ngi jëloon ñu ngi choisiroon fii avis xanafiye yi ak benn partie ci xanaabila yi rahmatullah alayhim waaye liñ ci fàtte woon a wax dañ ne woon même bu dee avis boobu la ñu tamit bu ko bu kenn tey gis ndox nekk fi yooyu nekk ci nga naan comme que bee lañ choisir moom laa def mooy nit jullit bi tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana daa maa yaribuka ilaa maa laa yaribu da tegal bàyyi fi li nga xamante ni dala man na laa dugal ci ay jax-jaxal mooy loo xam ne da koy def naan mais man bi am ay doute est li ma def nii nii la am mu ne bàyyi fi loolu te nga def li nga xam ne moo gën a wóor loo xam ne du la te du la teg ci état boobu kon nag même bu dee bii bu nga bu kenn am ndox li gën daal li gën sàmm mooy boo amee ndox am yeneen yi nekk fii ndëjël nga utiliser ndox bàyyi yële comme ça boo ko defee di nga ànd ak ñu ne leneen lu dul ndox mën naa dindi mën nañ ci dindee sobe mais bi nga ànd ak ñi nga xam ne dañ ne moom ndox rek ko ko mën a nekk bu ko defee yow yow sa sa sa sa conscience tranquille nga mën a jaam yàlla normalement mu wóor na ne amul benn wuute ci li ngay def loolu lañ fàtte woon préciser moo tax ñun di ko léegi kon pour bañ a tardé kon ñu ngi ci question numéro huit bi mooy question numéro huit bi bu ngeen fàttale ko dañ ne woon bu dee dama am ñaari récipient comme ñaari satala yoo xam ne ñoo niroo satala bu nekk nag am na ndox waaye benn bi leer na ma ne dafa am sobe xamoon naa ko mais dama dem bay jàpp ñoo bokk buñ nekk exemple ñu woo ma téléphone mooy wuyu léegi bi ma paree xàmmeetuma ñaari satala yi ana ban moo ci am sobe ban moo ko ci amul nan laay def foog naa waxoon nañ ne man nga koy te euh, masala bi man nga ko dugal ci ay question yu bari comme boo amoon ñaari yére sa biir armoire nga sangoo bari génn rek war cee benn julli te leer na ne am na benn bu ci am sobe beneen bi moom leer na la amul solo mais xamatoo ban la ci ñaar yooyu ban la ci neewoon nañ lool tamit man naa nekk même question bi ainsi de suite ainsi de suite léegi woobu mooy question bi mooy nan la ñuy def est-ce que damay jël benn bi julli ne leer na ma ne benn bi la te wóoruma te xaw ma exactement fan la ci sobe bi nekk nan laay def léegi question réponse bi mooy comme que ñaari satala laa yor jëlaat ay comme que ci ndox lañ nekk nañ bàyyi ko ci yére bi te wax ci ndox mooy dama yor ñaari satala yu niroo kaa bi ma dal léegi bal ma mooy ñu woo ma téléphone ma xamatuma nag bant ñaari satala moo am sobe te manuma leen ne te dangaa war a jàpp mooy moom rek a fi nekk ndox moom rek a fi nekk mooy doo ñëw ne man comme que xaw ma damay tuur ñaar yëpp après tuur déedéet dañ naan la déedéet ndax li leer mooy ñaar yi am na boo xam ne amul solo ñi ngay def nag lenn la mooy dangay ngay jàpp ci bii waaye tamit ci biir ci ñaar yëpp ngay jàppandoo ndax boo jàppee ci ñaar yi mooy na yow leer na la ne jàpp ne ci ndox bi nga xamante ni amul solo bu ko defee mu leer na léegi nag nañ imaginer ne da ngaa jàppee bi nga xamante ni moo amul solo moom ñu jëkk jàpp jàpp bi ci def mooy comme ça ci da mooy leer na ne am na jàpp boo ko inversé tamit am na jàpp ndax la ndax ndox mi nga xamante ne nii ndox mi nga xam ne moo moo laaj tey balaa nga utilisé ko mooy ne bit di dañ na mooy leer na comme que ñaari cas ñaar yoo rek a fi nekk bu ma utilisé bee yëpp mooy ab utilisé naa benn alors que boo newoon damay dindi benn bi utiliser benn bi mooy ba léegi bit bi mu ngi mu ngi kon mooy bu doon taawu yére bi nu may def mooy damay jël yére bi jullee ci après ma jël bi summi boobu jël bi ci def jullee ci leer ma ne bit bi jeex leer waaw waaw waaw kii par exemple da nga ne bu fekkente ne. ñaari dëkk yi am lenn bi dafa am ndox mu baax. benn bi am ndox mu. sobeewu waaw sobeewu. léegi comme xamuloo ban moo ci laaj ak ban moo ci sobeewu. da ngay utiliser benn bi. après utiliser waat beneen bi. waaw. mu mel naka kon. na am mbëq. waaw mooy di di di di laabtay laabalaate. di laabtay laabalaate bu fekkee moom bu fekkee nga ci dara c'est ça la question. jàppoo ñaari la mu wóor na ni am nga bi nga xam ne moom dafa la boo jàppoo ñaari. Ah, donc boobu dañ nga jàpp di waaw ndax loolu li tax ñuy def loolu mooy da ngaa amul lu la leer. mooy ne amoo lu la leer mooy deux xam nga mënoon ne bii laay jàppe bàyyi bi ci def. Mm-hmm. même yow bu dee da nga jàppe mënoo ne bii laa njëkk mënoo ne bee laa mujj xam na lan lan lan lañ soxla foofu mooy ne leer na la boo defee noonu deux yi mooy leer na la yow ndox mi laab tey laa balaa te utiliser ko waaye nag mu am beneen cas loolu mooy ndox yi bu dee ndox yi leer na ne boo leen boolee dafa am beneen kaa bu dee man leer na ma ne bii am na sobe bii amul sobe wala boo xam naa ne deux am na bu ci am sobe beneen bi amul sobe bu dee par exemple. ñi nga xamante ni dañu jàpp ne bu dee ndox il faut mu mat xullatay cent soixante mu leer na la boo leen boolee boo leen boolee am cent soixante mooy loolu man nga koo def après ñu génn ci wuute bi mais problème bi cas yi ñuy wax mooy man cas mooy nañ jël exemple Maliki yi euh, rahmatullah alayhi par exemple ñoom bu dee ndox mi dama yor ñaari satal xam nga loolu man nga ma ne man mën naa ko xàmmee ndax mazhab boobu lam la mooy damay xool ndax cafka bi wala melo bi wala xet gi lool yow bu dee ñooñu man nga ne man satala yi de toute façon loolu duma ci fekk mooy deux yi laay jël fekk ma xool bu ci nekk bu nekk ma ko ma xool ñaari satala bu nekk ma xool ndox mi bu dee dara changé wu ci cafka bi ñett yooyu dara changé wu ci ma xam ne bii la bu ma xoolee bee mu changé ma xam ne bii la mais cas bi ñan la ñan la ñan lay ñan lay concerner mooy ñi nga xamante ni ñoom dañ ne il dafa am limite mooy ñi ne ñoom il faut ndox mi am limite bu dee xanaf yi ñoom bokkuñu ndax leer na la ñaari suuf wala ndox yu mel noonu moom manu la mat soo xam ne boo yëngalee feneen ki du yëngu léegi mooy kon ñi ngay def mooy dañ naan la bu dee mën ngaa xàmmee mën ngaa xàmmee ndox yi ndax ñett yooyu am na bu ci changé de toute bu changé wul bu dee Maliki yi ñooñu mooy liñ nootaloon ak zahiri yi danga naan man de toute ñaari ndox yëpp a yem comme que dara changé wu ci bu ma jàppee baax na léegi nag kon cas bi mooy lan bu dee ñeneen ñi buñ jëlee xanaa xanaa xanaa bi la yab Shafi'i mooy dama am ñaari récipient ndox yoo xamante ne ni moom leer ko ne looyar na ko ne benn am na sobe par exemple am na benn xale bu ci saw wala saw dugg na léegi moom problème am mooy affaire yi jaxasoo na ci moom nu muy def mooy moom manu la def ni ñële ni zahiri yi beeg maliki bi di def ndax zahiri yi beeg maliki yi moom ay mbirum yomb nañ mooy dañuy seet est-ce que ban moo ci ban moo ci am changement ci ñetti caractéristique ndox yooyu bu amul garaaw mais ñoom li ñuy def ñoom ñoom dañ naan la waaw kay comme que yow noonu la dañuy xool est-ce bu dee boo jëlee ndox nii sotti ko ci bi ci def mooy yow leeru la xam nga ñoom bu ci sobe duggee ndax ndax tamit li dina li gën leeral question bi mooy ñoom amuñu ci changé na ko bu matul cent soixante amul changé na am ñàkk naa changé kon mooy ñoom le fait que leer na leen na sobe duggu na ci rek doy na leen matul cent soixante jeex na sobe duggu na ci kon baaxul loolu moo tax bu dee ndox moomu dañu xam ne bu ma jëlee boobu boole ko beneen bi mu mat loolu ñooñu foofu la seen problème bi réglé wu kantaan nag bu dee mënuñoo def loolu mooy ñoom leer na leen ne benn bi benn bi am na sobe bi ci def amul sobe cas ngay mën a appliquer li ñu wax cas boobu la mën am laaj hmm. hmm. moo am sobe waaw da ngay jàpp ci ñaari dogal julli wala da ngay jàpp waaw léegi mooy bu dee ñaar bi dañu am sobe xam nga nooy def mooy benn bi am sobe beneen bi moom leer na ne amul mais xamoo ban la mooy noonu ngay def da ngay jàpp mooy mooy ne du da jàpp ci ñaar yëpp de xaw ma ndax loolu laa waxoon na mais waxu mais bu dee loolu laa wax ah loolu waaw non waxuma loolu de nekkul ne da ngay jàpp nii léegi tegtara la bi jàppaat bi door a julli mooy comme li nga wax ci yére bi noonu ngay def mooy dangay jullee ci yére bi ba pare ba sëlmal nga summi ko teg fële jël beneen bi jullee ba pare ndox mi tamit noonu la mooy ñoom bu dee ñoom seen cas noonu ngay def mooy damay jël ndox mi premier bi ma jàpp ba pare ba sëlmal ba julli ba sëlmal teg ko fi jëlaat beneen bi jàppaat julli sëlmal waaw loolu laa bëggoon nag xaw ma kon xëy na li may wax dafa leerul lool ndax dama foog na ni ma waxoon yére yi noonu laa wax bële hmm. mais loolu la mooy ne doo leen boole noonu dañ lay jàpp hmm. mooy boo mënula boole deux yi mu mat ñoom li ñu wax ci ñoom cent soixante yi mooy yow noonu ngay def da ngay jàpp bi julli jàpp bi julli mu leer na le na nag léegi yow moom ñaari julli yooyu bu bu njëkk bi ndox mu sobe ni la julli yooyu moom baaxul mais bu dee beneen bi leer na la beneen bi woon ndax bu baax la bu ko defee sa julli baax léegi nga génn ci sukki sàkk bi nga posé waaw waaw waaw noonu ngay xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax mooy ne yow leen benn daa am lu xew mooy ne leer na la ne ndox yi am na bu ci am sobe te xamoo ban la te buñ la jox risque doo jël risque ñu naan la léegi ñu ngay def mooy defal pilo face boo jël rek baax na comme ko waxtu yi day romb déedéet dañ naan ndax yàlla moo nañu bu ngeen jógee jëm ci julli na ngeen raxas seen xar kanam yi mooy jàpp ba ñu aaya bi jeexe mooy manoo jàpp manoo julli noonu am na yenn cas yoo xam ne yoo xam ne daanaka intéressé wuñu léegi yoo xam ne dinañ la may nga julli bu dee da nga waxtu wi leer na day génn mais mais burul loolu cas yooyu intéressé wu ñoo mais bu dee fii ñaari ndox yooyu noonu ngay mën a def noonu ngay mooy da ngay jàpp da ngay jàpp ci bii julli jàppaat ci bee nga julli bu ko defee yow mu leer na mu ci julli nag na leer na walla léegi kon loolu mooy euh, huitième bi léegi neuvième bi mooy bu ma amee ndox mu sobewu ndox mu ndox mi dama am sama ndox mu sobewu ndox moo xam ne taxuur la mooy laab na di laabalaate mais dafa sobewu léegi nan laay def pour jële ko ci état sobe bi mu nekk indi ko ci état mu laab tey laabalaate par exemple damay yor sama soowu ndox wala sama sata la wala yu mel noonu ndox mu moo xam ne dama ko war a sangoo wala dama ko bëgg a jàpp sangu farat léegi sobe dugg ci te nag bu ñu jëlee nañ jël daal li nga xam ne ñëpp ci d'accord mooy solo bi ci dugg bëggee dugg changer de yenn ci caractéristiques yi mu leer na comme ñëpp d'accord nañ ne ay la yéen kon ndox mi sobewu na léegi nan laay def ba jële ndox moom ci état boobu mu nekk muy sobe boobu nga xam ne moom la nekk pour mën ko utiliser mooy mu dellu nekk lu laab tey laabalaat léegi mooy première façon bi ngeen mën a def mooy bu dee bu dee da am meneen ndox wala par exemple nga am robinet wala loolu au lieu nga naan ndox mi soobee dugg na ci naa ko tuuri doo ko tuuri mooy dañ naan la jëlal ci ndox mi nga ciy dolli li di dolli ba benn wooyu al benn yooyu ci trois caractéristiques yooyu al altéré woon bu ko defee benn mu deñ ndax lan ndax yàlla moo tere ñu yàq ndax boo ko tuuree maa nga ne naa ko tuur ut si déedéet dañ naan la bu ko tuur ndax yàlla bëggul kuy kuy yàq nga dolli ci ndox ba mu nga xamante ne ni li ci changé woon delluwaat na normalaat bu ko defee nga man cee jàpp deuxième bi mooy man nga tamit bu dee dañ na dañ ne non man nag awma ndox par exemple aw ma ndox aw ma ndox moo xamante ni moom laa ciy dolli ba muy bari di bari ba affaire yi mooy aw ma ndox ñu ne lenn mën naa nekk mooy doo ko bàyyi woon ci jant bi mu tapé ci di ci tapé di ci tapé ba affaire yi li nga xamante ni moo moo moo ci amoon jeex jeexital dañ kooku mooy ndox mi delluwaat na ci li mu nekkoon mooy di laat di laabalaate delluwaat na cosaan cosaanam waaye tamit waxoon nañ leen bu ngeen seetloo ci xadiis bu njëkk bi biñ naan bu dee dama jël suuf xam nga suuf tamit mën ngaa jël kaa boobu bu dee dañ boo ci defee suuf waxuma suuf si nga xam ne dañ koy liggéey pour defar ci ay ay ay briques ak yooyu mooy suuf si ñu xam rek suuf su normal si bu dee da nga ko tee def ba mu neutraliser loolu ban dañ mook ban moo ban mooy suuf ak ban ñooy bokk mooy ñooy kii yóndoo rek bu dee da nga ko tee def ba loolu dem boobu tamit baax na mooy kon bu dee yow da nga ne amoo ndox moo ma ciy def di ci sotti dañ naan la léegi mooy soit jant bi mën na koo delloo ci lim nekkoon bu dee da cee kii ba da cee tafe ba ba mu delluwaat ci lim nekkoon mooy loolu dañ walla suuf tamit mën na koo dindi léegi nag am na beneen bu ñu waxul boo xam ne mooy dixième question bi mooy bu ma yoree benn produit comme nañ jël même nekk ci même cas bi soo boo xamante ni dafa am sobe sobe soo xam ne da cee feeñ mooy bi nga xam ne lii waroo xam-xam yépp a d'accord ne loolu bu amee ci ndox yàqu na xam nga am na yoo xam ne mooy cas bi njëkkoon a joxe ci sarala gi cas boobu am na yoo xam ne ñoom garaawul mooy Zaahiri beeg Maliki bi rahmatullah alayhima ñoom garaawul dañ naan la affaire bi garaawul ndax lan amul amul jeexital même bu dee sobi dugg na mais rek cas yi ñuy jël ni dañ jël cas boo xam ne ñépp ci d'accord mooy soo yi dama koo teg fii sobe dugg ci ba par exemple couleur bi changé boobu ñëpp d'accord na affaire bi kon ndox mi baaxatul léegi mooy dixième question bi mooy est-ce bu ma jëlee benn produit comme yi xew léegi produit chimique benn produit chimique wala ma def ko ci est-ce que def gi ma ko ci def day tax ndox mi delluwaat nekk lu laab laa laabalaat wala déet par exemple dama yor soo bi nañ jëlaat soo bi rek mu am ndox sobe soo xam ne dafa leer ba ñu xam ne sobewu na ma jël xaw ma eau de javel wala produit boo xam ne bu ma ko ci defee couleur bi moom day deñ ma ko gis comme que problème bi ci couleur bi la nekkoon bu ma ko ci defee day dem est bu ma ci defee loolu noonu couleur bi dem loolu rek doy na wala déet naan la affaire bi daa am dañuy seet bu baax est-ce que produit bi ñu ciy def couleur bi rek lay dindi bu dee couleur bi rek lay dindi. mooy dafay day dindi rek ndox couleur bi noonu mais affaire banque yi def ba léegi baaxul ndax dafa am loo xamante ni day am mbir mi mën na am forme mooy couleur bi mën na am kii benn couleur bu mu am mais nga def ko man ndax mën nga am ndox ndox normal am lu ci nekk lu ci dugg nga am loo ci dugal lu tax mu delloowaat couleur bi mu niroog ndox mi sans autant que molécule yi yi àndoon ak affaire bi des bu dee ñoom ñun fi des kon baaxul ba léegi loolu dañ naan la lool ba léegi baaxul ndax lan ndax mu ngi des di nekk la mu nekkoon ba léegi yow fii dafa ñëw rek yóbbulaatal la couleur bi te loolu taxul ñuy wax mais li ñuy seet mooy mooy dañuy xool bu dee nag quant produit chimique bi nga ci def bu ci duggee moom day rey affaire bi day rey molécule yooyu da leen di rey dañ jeex nga xam ne day delluwaat ci lim nekkoon bu boobaa ci foofu lay baax ndax lan mooy alxukmu yaduuru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adaman mooy àtte day wër wërloo day topp cause cause bi tax àtte bi am bu fi cause bi nekkee àtte bi nekk fi bu fi cause bi nekkul àtte bi du fi nekk par exemple mooy lan mooy ne dañu ne euh, mu ñu jëlee man nga jël exemple ci côté sangara par exemple sangara bu dee ñépp xam ne dafa xaraama consommer loolu moom yaakaar naa ne moom en tout cas toog fii ñun ñépp war nañoo xam loolu léegi nañ si nañ supposé ne dama yor sàngara soo xam ne dama koo bàyyi fële ci biti muy dëkk bu tàng naaj yu ci noonu ba affaire bi sàngara si mujj nekk mel ni ndox wala mujj nekk lan nekk euh, vinaigre par exemple loolu léegi dañ naan la sàngara soosu ba nga ko fa bàyyee sàngara loolu mais dafa mujj ndax naaj yeeg tàngoor beeg yooyu dafa mujj nekkaat vinaigre ñu ne la lool garaawul man nga koo consommer ndax lan ndax cause bi dafa deñ cause bi dafa dàqu nag bu cause bi demee kon àtte bi day dem bu cause bi ñëwaatoon loolu mooy ci raisin yi par exemple xam nga raisin raisin baax naa baax naa ji baax naa bay mais baaxul a jaay koo xam ne leer na ne boo ko jaayee sàngara la koy defal kooku dañ naan la dafa xaraam nga jaay ko mais bu dee da xam nga loolu dañ na kenn du la ne bay raisin dafa bon kenn du la ko wax mais bu dee dala leer ne waa ji moom sàngara la koy dañ naan ko lan dañ naan ko dafa xaraam ndax liñ ci bëgg a def. mooy nekkul ne affaire bi mooy cause bi bu demee mooy bëgg gi mu ko bëgg a def sàngara bu demee rek àtte bi day delluwaat nekkaat lu dagat mu leer na ne waa ji da koy def leen di baaxul mooy bu dee leer na ne waa ji machine am yaa ngële boo defee vendange moom na ngeen di kii mu yóbbu fii fermenté ko muy vin beaujolais loolu dafa xaraam yow nga liggéey ma waaw loolu la <laughs> ndax lan kenn du la ne witti ay raisin ci boppam le fait ngay witti raisin moom lañ tere mais liñ ciy utiliser moo te te lool dalaa leer ne yow kii lii la ciy def mooy yow da dugg ci rëbb mi yonent bi sallallahu alayhi lépp da ciy dugg ndax yaa ngi ci biir chaîne bi yow loolu mooy tax du baax kantaan ak bu dee bu dee yow waa ji ngay defal vendange moom ay fu ay kii la koy defe comme yii am na jus jus de raisin yooyu loolu mën nga koo def kooku mën nga koo def wala tamit bu dee moom xa vendange bi kii toolam bi li ci ëpp la kii lay doon jus mais am na benn partie nag boo xam ne sàngara lool mën naa nekk mais li gën mooy nga moytu ko comme ça nga bañ a dugg nga bañ a nekk ci subha mooy loo xamante ne leerul ndax yeneen saa salaam daa waxoon ñu moytu yooyu yi nga xamante ne nii daal dafa lëndëm woo nga bàyyi ko moo gën mais bu dee li ëpp moom pour lële la lool mën naa nekk mais gënul mais nag bu dee dala leer ne moo ëpp wala pour loolu la mooy dañ dafa xaram nga def kon loolu mooy dixième question bi loolu la mooy kon réponse bi mooy lan mooy kon li ñuy seet mooy est-ce que ma ci def day ray day rey yi nga xamante ne ni molécule sobe boobu ci duggoon bu ko kiiwee mu door a baax bu ko dee da koy éliminer bu ko defee kon mooy xadiis boobu kon mooy deux bi ak trois bi ak quatre bi kon génn nañ léegi mu des kon masala fiqh yi nga xamante ni ñoo nekk ci xadiis bu Abdullah ibn Umar mooy xadiisul qullatayn boobu pour fàttali rek waxoon nañ ne moom Abdullah ibn Umar dane woon sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yus'al anil ma'i yakunu bil falati min al ardi wa ma yanubuhu min as-siba'i wad dawab fa qaala ida kaana al ma'u qullatayni lam yahmil al xabat wala ci beneen riwaaya lam yanjus mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy laaj am ñu koy laaj ci ndox yi nga xamante ne day nekk ci àll bi comme oasis yi yooyu comme que ci àll bi lañ nekk rab yeeg yooyu dañuy ñëw di naan ay gayndeeg tillëg yooyu dañ koy ñëw di naan ñu ñëw di ko laaj nag pour loolu ñu ciy ñëw di naan est ndox moomu mën nañ ko utiliser wala déet yonent bi sallallahu alayhi tontu ne ndox de bu matee la tay ni moom lañ waxoon équivalent lañ choisir équivalent cent soixante litres bu tolee noonu lam yaxmilil xabas dootul yenooti sobe mooy doo ci beneen riwaay mu ne lam yan gis dootul sobe léegi kon mooy xadiis boobu pare woon nañ ci kon mu def cinquième bi lañ nekk cinquième bi mooy xadiisu Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy bi nga xamante ni tam nekk ci Muslim ak Bukhari ak imaam Abu Dawud rahmatullah alayhim mooy bi nga xamante ni yonent bi sallam day doon tere dane bu kenn dugg ci ndox mu tag fekk danga am janaaw beneen bi mu ne laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri wa huwa junub mooy version imam Bukhari rahmatullah alayhi mu ne lan ak muslim mu ne minhu mu ne bu kenn ci yéen saw mukk mukk ci ndox moo xamante ni dafa tag ba pare mu plongé ci biir di ci sangu version imam muslim mu ne bu ci rahmatullah alayhi bu ci tànk bi ci sangoo bu imam abu dawud rahmatullah alayhi moom mu ne non bu ci saw waaye tamit bu ci sangoo mooy bu ci saw bu ko utiliser tamit pour sangu léegi kon xadis boobu moom moo desoon ci masala yi léegi ni ñuy def mooy dañuy tuddaat ñaata masala moo ci am mooy bu ñu jàppee bu njëkk bi ñaata masala lañ mooy xadisu abu hurayra ci géej gi moo dañ ne woon ñaata la woon masala yi onze la waxoon bii nii dix mooy biñ génn léegi nag mu des masala bii bu fiq yi mu bii onze la mooy xadis biñ la mujj wax lu mooy xadis cinq bi bi suñ Seydou Sarr naan tana yata naawalahu tanaawula <laughs> moom moo ko defoon léegi kon mooy onze question la mooy c'est onze masala léegi bu njëkk bi mooy est-ce ndox saw mooy première question mooy lii est-ce que saw ci ndox moo xamante ne nii dafa tag mais dafa bari ba boo yëngalee fii feneen fi du yëngalu est du yëngatu est-ce que ndox moomu est-ce que saw boobu ngay saw foofu tere bi ñu tere moom day làmbaale ndox mu mel noonu wala déet mooy ndox moo xam ne dafa tag xam nga rek dañ ne la sànq laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi alladhi laa yajri wa huwa junub yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ne bu kenn saw ci ndox moo xam ne dafa tag du daw te mooy bi xam ne du daw ba pare fekk mu am janaaba mu ci saw laa yaxtasil laa yaxtasil laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi alladhi laa yajri thumma yaxtasilu fii mooy buñ ci saw mais après bu sawee ba pare buñ ci saw léegi mooy est-ce ndox moo xamante ni dafa tag comme ndox moo xamante ni par exemple commencé na fii fii yëpp di taw ba fële lépp di ndox ba boo yëngalee fii fële du mooy rayon kii bi du dem ba fële ondi yi du dem ndox moomu noonu bokk na ci ni ñu tere walla déet est-ce que dañ koy tere walla déet kon loolu mooy premier léegi deuxième bi deuxième question bi mooy est-ce que am na différence entre ndox mu tag ak ndox muy daw loolu mooy deuxième question bi troisième bi mooy est que tere gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na bu ci kenn saw walla bu ci kenn sangu fekk nga am janaaba wala bu ci saw est-ce loolu dañ ko tere bi ngir xaraamal la mooy dafa xaraam définitivement wala rek mur liñ sib la mooy dañ na ko waaye bu fi saw ndax dañ ko sib est-ce que pour loolu la wala est-ce que dafa xaraam complètement loolu mooy troisième bi léegi quatrième bi mooy est-ce beneen liquide boo xamante ne nii du ndox beneen liquide bu dul ndox est-ce moom ndox ñoo yem ci bu dee sobe dafay dugg xam nga sànq nee nañ la sobe mën naa dugg ci ndox mooy li ñu nootaloon sobe man naa dugg ci ndox bañ koo yàq bu dee ñetti yële ñetti ñetti yiñ la waxoon benn changé wu est-ce que man mu ma amoon soow wala bisaab wala yooyu sobe dugg ci est-ce que dama naan léegi comme que lépp ay liquide lañ rek ndox liquide la bisaab liquide la sobe dugg na fee xool naa garaawul est-ce boo boo jëlee bisaab bi sobe bu ci duggee dañ naan moom ndox ñoo bokk ak garaawul loolu kon mooy quatrième bi mhm. léegi bi mooy est-ce li nga xamante ne nii dafa liquide ak liquide ñoo yem mooy lan mooy sànq dañu na le soow lañ la wax bisaab wala ay ay euh, yoo xamante ne liquide la yu ñuy lekk mhm. loolu bu ci sobe duggee est-ce que moo yem ak bu dee li nga xam ne sobe da cee lekk bi la sobe dafa dafa nekk loo xam ne du luy daw du ndox du liquide par exemple bu ma amoon euh, gâteau yooyu ñuy defar bu gaa anniversaire comme gâteau bu mel noonu bu doon bu doon dama am sobe bu ci benn benn sobe bu ci dal est-ce sobe dal foofu moo yem ak sobe dal ci loo xamante ni dañ koy lekk mais liquide la est ñoo yem kon loolu mooy mooy cinquième bi kon naa cinquième waa cinquième bi léegi sixième bi mooy est-ce que est tere gi ñu tere mooy bi yonent bi sallallahu tere nga dugg ci biir ndox fekk nga am janaaba est-ce que janaaba bi moo tax ñu tere la ko walla taxut mooy lan mooy cause tere bi la interdiction bi mu la interdire nga dugg ci biir ndox mi est-ce que interdiction boobu dañ naan la janaaba bi moo tax wala taxul léegi ñu génnewaat ci beneen masala mooy mooy septième bi est-ce que yéefar buñ nee yéefar nag am na gaa yoo xam ne surtout wolof yi ñoom xamuñ ñu deme ñoom jàpp nañ ne boo nee yéefar dañ naan la juif bi bokkul pour ñoom juif bi du du yéefar bi loolu waxuñ ne yéefar daal mooy képp koo xamante ni du jullit du jullit loolu la kon mooy est-ce kooku juif bi chrétien bi ak athée bi ak ki nga xam athée bi ak polythéiste bi ki nga xam ne yàlla yu bari lay jàmm est-ce que ñooñu sobe lañ walla déet mais bala ñoo traité lool di nga gisaale dinañ traité waale la mooy li gën a yelloo ñu traité ko mooy est-ce que jullit jullit moom bu dafa am janaaba day nekk sobe wala du nekk sobe léegi kon huitième bi ok mooy mooy deuxième partie bi nga xamante ne nii moo ëpp solo ci hadis bii mooy masala maa ul mustamal mooy ndox moo xamante ne nii dañ koo jëfandikoo dañ koo jëfandikoo ngir jaamu yàlla ba pare mooy ndox moo xamante ni exemple dama doon jàpp mais ma ne sawaay ñun deux lañu mais bidon bi man bu ma ci jàppee yow boo moytu loo jàpp léegi ñu benn solution maag waa ji ñu ne ni ñuy def mooy damay teg fii benn récipient boo xam ne boo jàppee rek loo raxas rek ci lay waddaat bu ko defee man boo paree ma mën ko utiliser loolu mooy ndox moom ndox moom ñuy récupérer nga xam ne day jaar ci yaram ci cëru njàpp yi wala cëru sangaay yi ñu récupérer waat ko est-ce que ndox moomu noonu waa ji joxe idée boobu wala man mi ko jox idée boobu est que ndox moomu lan mooy àtteem mooy premièrement li ñu mooy définition bi mais gis naa ne euh, bi may kii wa bi ma kii ak même cours bi définition yi dafa bari woon ba ñenn ñi dafa léegi ñun ni ñuy def mooy définition bi nga xam ne moo gën a large moo gën a général la ñuy joxe après mooy lan mooy maa ndox moom presque sax joxe nañ ko nii léegi mais dinañ ci ñëwaat gën koo leeral yeneen yi ak tamit bu ñu xamee lan mooy définition am est-ce moom mooy ndox moom est-ce laab na wala laabul mooy est-ce waa ji wax loolu bi nga xam ne ma récupérer ndox mi ba pare est-ce que wala ma ne ko demal jàpp première question bi ñu war a laaj mooy est-ce ndox moom moom laab na wala déet waaye tamit bu dee dañu ne laab na mooy bu dee laab na est man que mën nañ cee mooy mooy dixième bi mooy est-ce ndox moomu ndox moomu noonu ma récupérer est-ce mën naa cee jàpp ndax bu leen Euh, ñaari question yooyu xëy na mu xaw a kii mais nii nga koy jàppe mooy bu ngeen ñëwee ci kaw li waxoon dafa am ndox moo xam ne dafa tudd taahir ndox moo xam ne dafa laaj ci boppam mais manuma ci laabloo mooy est ce que ndox mii mooy ndox moo xam ne par dama am soow fii soow dugg ci ba ba mu leer ma ne lii soowu ci dugg boobu dañ naan na manoo ci jàpp mooy ndox mu mel noonu mooy manuma ci jàpp mais man naa ko naan mën naa ci def leneen ba mu des nag jàpp wala sangu set léegi mooy ndox mi ma récupéré noonu est ndox moomu dama koy dugal ak ndox ma ne moom mi soow dugg benn lañ wala déet loolu mooy première question bi ci ci ginnaaw bi ñu defee définition ndox moomu troisième bi mooy bu dee dama ne bokkuñu mooy kon dama am est laab na tey laabalaate mooy est dina àgg ci degré bi dina kawe mooy taahir lañ waxoon est moom la bu ñu traité lool après ñu xool est ce que moom taxuur la mooy dina laat tey laabalaat léegi dernier bi mooy euh, vague yi mooy dama am ndox muy dal comme nañu imaginer rek dawal suñu kii ñu nekk ci kanamu géej gi nii nii rek am benn médd boo xamante ni leer na ma dafa médd ba kii ma gis ko mu nekk ci vague yi vague bi ñëw ma gis ko ci biir mooy est bu ma nee ni ma ñëw pour jàpp yor sama benn ndab vague bi sëb rek ma dugal mooy leer na ma ne vague bi ci la nekk ma ma ma ma ma kii ko koy ndox mu dugg ci ma dem génn ak moom taxaw ci tafes bi est ndox moom mën naa ci jàpp wala lan mooy àtte ndox moom ndox mi nga xam ne day daw mooy vague dama taxaw ci tafes bi vague bi ñëw mooy dañuy kawe léeg-léeg boo kawee noonu nag gis naa benn mbir ci biir mais. teewul man xaw sànq duudal naa ci kii bi ma yoroon sànq kii tiimale naa ko ci ba mu sotteeku ci ma génn nag ne waaw kay léegi est man léegi damay laaj est ce que mën naa jàpp ndox mi wala de tout en sachant que tout en sachant que am na nag benn bi ma ko yële ci am na benn miir bi nag mu ne woon nag ci biir ci ndox mi doon daw noonu est ce que mën naa ko utiliser wala déet xam naa léegi mën nañu yem foofu ba julli ba bare insha allah ñu door a dugg ci kii wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi